noonoo doon turam di abdallah ibn taariq di doomi ko ñuy wax taariq ibn amr di doomi amr amr boobu di doomi malik al balawi moom nag allié la woon ci waa bani zafar ibn al min al moom allié la woon ci waa banu zafar ci waa al yi imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi ak imaam Abul Aswad naka noon imaam Euh, ñoom ñépp dañoo jële ci kii ki nga xam ne mooy Seydina Urwa kene bokk na moom Seydina Abdallah ibn Tariq ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badr ci ghazwatu Raji' bi imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi naka noon imaam Muusa ibn Uqba ñoom ñépp cité nañu kene bokk na ci siis yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam tànnoon ngir ñu demoon jàngali ci riwaay imaam Ibn Isxaaq waa adal ak waa qaara jàngal leen bi ñu ñëwee sàkku ñu jàngal leen seen diine xamal leen fiq xamal leen li nga xam ne mooy sharia diine bi ñu demee ci yoon wi ñu daldi leen trahir daldi moom mu bañ gars yi daldi koy exécuter daldi koy rey foofu noonu ci ar-Raji' moom Seydina Abdallah ibn Tariq ibn amr ibn malik al-balawi radiyallahu anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawwa